أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo gën jaa selli nuyoo di leen jégalu ci xaw a yéex a tàmbali bi ni ko baaxoo defee rek ci bis bu nekk ci waxtu wi ci bërëb bi dellusiwaat nañ tey jii fas yéene ànd ak yéen ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ci biir koor yi fas yéene dalal kenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ne tànn nañ leen ngir ñu fas yéene ànd ak ñun diiru weeru koor yépp ni nga xamante ne noonu lañ ko defe rek ci ñaari fan yu weesu dara loon ci sëriñ Abdou Samad Mbacke ak sëriñ Mourou Mokhtar Mbacke tey jii nii ñu ngi fas yéene dalal sëriñ Mouhamadou Habib Diop bu sëriñ Mouhamadou Ibrahim Diop Dagana yaakaar naa ne loolu rek doyoon na ci présentation bi kuy sa waajur ñu ne Serigne Mouhamed Lamine Diop Dagana yaakaar naa doy na ci présentation bi ci ne kii moo fas yéene seq ak ñun jotaay bi tey ngir fas yéene waxtaan ak ñun surtout nag lii nga xamante ne moom lañu tànn jox ko ko mu fas yéene te waxtaan ak ñun waaye nag bala ñu koy jox kàddu gi comme niñ ko baaxoo defee rek dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci wàllu xam lu ak xamle Serigne Mouhamadou Habib Diop mi ngi tàmbulee njàngum alxuraanam ci kër sëriñ Saliou Mbacké ginnaaw ba mu fa tàmbulee am njàngum alxuraanam ci la ko Serigne Saliou booleeg ku ñuy wax Serigne Makhtar Khary Sylla mooy ki nga xam ne moo ko mottalil njàngum alxuraanam ginnaaw bi mu noppee ci njàngum alxuraan mi ci la dem ci daara ju mag jooju nga xamante ne ñépp xam nañ ko ci jàng xam-xam muy kër sëriñ Habibu Mbàkke foofa jaar na fa xamlu na fa aslëf ci wàllu xam-xam jaar na tamit ci yeneen bërëb yoo xamante ne yu ñu miin la yu ñu ràññee la ci jàng xam-xam muy sëriñ As Jaxate ak sëriñ Seex Sëy ñooñu ñépp jaar na ci ñoom kenn ku nekk jàng na ci yow aslëf ginnaaw bi njàngum xam-xamam àggee nag dafa wëlbatiku rek di bay ci waar woo nga xamante ne moom lañ ko tobbiloon muy jàng ak jàngale mu yor daara di jàngale ak di jàng kon ci gàttal kooku mooy ki nga xam ne moo fas yéene seq ak ñun tey waxtaan jataay bii fas yéene waxtaan ak ñun lim fas yéene waxtaan ak ñun nag mooy daaray tarbiya ak tarbiyatu ruhiya ana loolu mooy lan ak lan moo taxoon ñu sos ko ak fan la mën a àggal nit ki ak ci wan yoon lañuy lañ ci lañ ciy jaare kon yaakaar naa ne tomb boobu jox nañ ko koo xamante ne yaakaar xam naa ñu fàttali mbooloo mi rek ne képp koo xamante ne am nga laaj bu aju ci lii nga xamante ne moom la suñu waxtaanee soo ko jii tamit fas yéen nañoo tontu ci laaj yi nga xamante ne dafa jëm ci wàllu fiqh te ñu laajoon ko ci ñaari ay ñaari fan yi nga xamante ne moo weesu. fàttali mbooloo mi rek ne ñi nga xamante ne bëgg nañoo di déglu waxtaan ci rajo yi mën nañ koy déglu. ci Darou Moukhty FM bu ñaari wax ci bëccëg jotee bu dee ci dunya bu Mbàkke mën nañ ko fay déglu ñetti waxtu ci bëccëg tamit mi ñuy jotee tamit mi ñuy ci guddi ci ba tey mënees na ko noonu Touba Mbàkke FM mënees na ko faa déglu ci ñaari waxtu ci bëccëg ak dix heures demi ci guddi bu dee diisoo FM mënees na ko faa déglu ci une heure du matin wala juróomi waxtu ci fajar bu dee Sud FM bu Mbàkke mënees na ko faa déglu ci ñeenti waxtu ci ngoon bu dee làmp FM moom bu ñu jotee dañ koy teg wal fajri bu Mbàkke tamit incha allah ñaari waxtu ci bëccëg ñoom tamit des na teg waxtaan waxtaan wi képp koo xamante ne tamit ba nga ko topp ci wàllu internet bi boo duggee ci majalis point org incha allah da nga fa fekk waxtaan yi nga xamante ne moom mooy jàll xam naa ne bala ñuy guddal dañuy jox sëriñ bi kàddu gi di ko sant nag ci turu mbootaay gi nga xamante ne ñoom ñoo taxawal waxtaan yii sant ko ci jàpp jàppandal yi nga xamante ne am na ko ci bi ñu ko waxee waxtaan wi waaye sant ko tamit haddiye ji nga xamante ne àndaale na ko fi jagleel ko mbootaay gi muy téere bii nga xamante ne sëriñ Mouhamed Lamine Diop Dagana moo ko def muy Irwaa'ul Nadim mu andi ci ab lim boo xamante ne daf koo jagleel mbootaay gi nga xamante ne mooy mu assasul Wafa kon loolu ñoo ngi ko ci sant di ko ñaanal yàlla fay ko ci gën jaaraf suñu fay kon ñu jox ko kàddu gi yàlla na ko yàlla defal taw bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi fi daje mbokki taalibe yi noo di nuyu waaye noo ngi jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mi nga xam ni moo toog tey jataayu Cheikhul Khadim di ci teg Serigne Cheikh Khadim Mbacké mi nga xam ni moo toog tey jataayu borom Daaru Muxti maam Ibrahima maam Thierno Ibrahima di leen ñaanal suñu borom subhaanahu wa ta'ala e, dolli guddal seenu fan dolli leen ak wér may leen ndam ci liggéey bii nga xam ni moom la ñuy liggéeyal Serigne Touba te jàpp ci ci anam gu ne warnu waaye jàpp ci ci wàllum ñaanit warnu ndax seen ndam rek mooy sunu ndam mënuñu am ndam mukk te du ñoom ñi ci suñu kanam ñoo am ndam ba noppi kon nag ñaanal leen ñu yàgg bi te am ndam waru gar la ak jàpp la kon yàlla na leen yàlla may ndam te boole ñu ci ñi nga xam ni ñoo leen di liggéeyale liggéey bi nga xam ni moom la leen si leen si waaye ci ay mag euh, Serigne Xadi Mbàkke di jëmm joo xam ni day mel ne mën na maa wax ni ci loxoom laa gimmee ndax damaa gimmi ci ron Serigne fekk ko ak Serigne mooy xaritam di mbokkam di taalibeem taxoo ak moom lool taxoo wu ba mën naa ni bokk na ci kilifa yi ma njëkk a xam ci yoonu murid Serigne Cheikh Xadi mi ci la bokk. te ci wetu Serigne Saliou laa ko xamee kon day mel ne moom damaa gimmi rek gis ko ci wetu wetu Serigne Saliou kooku kon di sunub Serigne ci fànn gu ne ay doomam it yu ci bari mu jox leen Serigne Saliou ñu yaroo ci daaraam ma bokk ak ñoom yaroo fi kon muy sunu waajur di sunub Serigne ñu du ñaanal yàlla dolli ko fay yàggal te dolli ko ndam ci liggéeyu boroom daaru bii ñu ngi nuyu it di siyaare mbokki jullit yi nekk ci dëkk bi yëpp rawatina sunu sang si di beral nuyoo nag ak ziar li e, nga xam ni ñoo waral jataay bii muy liggéey bu am solo ñu di ko taxawe ci weeru koor bi bis du set muy liggéey boo xam ni ci liggéey bi lislaam la bokk liggéeyal yoon liggéeyal yoon wi la bokk ñu sacrifice seen jot ak seen doole ak seen alal di ko ci def nu war jàpp kenn ku nekk war cee jàpp ñooñu day mel na ñun lañu fi nekkal ñëpp lañu fi nekkal kon kat noo ngi leen di ñaanal yàlla may leen ndam ci barke maam Thierno Ibrahim mi nga xam ni moom ngeen di liggéey ci dëkk bi yàlla may leen ndam ci barke Sëriñ Tuubaa ci liggéey bii ngeen di liggéey am ngeen ko ci ba noppi ndax lu am solo la te mel na ni yéen a njëkkee maa ngi wax seen bi sànq naan ko lu am solo la loo xam ne Touba ak Darou Salaam ak dëkkub murid bu ne war nañoo roy ci yéen te yaakaar naa ni danañ ko def incha allah ndax lu am solo la. ñu leen sant suñu santu bopp ci boole gii ngeen ni ci boole ndax lépp lii ak boole rek la waaye li ngeen fii def mënal ngeen ko seen bopp am ngeen ñu ko man ci gox bu ne goo xam ni suñ leen wooyee ñu ñëw def ko kon seen xel su ma dajee. xam ni bokk naa ci ngeen boole ma ci rek la loolu nag sant naa ci bu baax ndax lu toll nii ñu toll nii taxawee ko bu seen xel demee ci yow bañ di la ci boole wax dëgg yàlla amoo seen fay rawatina nag ngeen toggoo ay coono ngir jël si ma te mu mel ne dañ maa waroon ne rek dañ ma ko waroon a yëgal rek ma jóg ndax liggéey la boo xam ne ku ne dañ cee war a jàpp waaye ngeen toggoo coono yi ngeen toggoo ngir di ma jël si loolu itam mel na ni rëy na ci man. moo leen war a sant la waaye nag day mel na rek li nga xam ni moom lañuy ñu Serigne Saliou daan wax euh, daan wax ni daara yi bu xéwal yi masaan bari ba ñuy sant mu nuy wax ni la ngeen yëg ni kat li ma leen di defal lépp dara waruma ci ndax yéen a jóg di wut yàlla lépp yéen la war waaye nag man it damaa war a liggéey Serigne Touba ni yéen te gi wàll gii laa ma ne kon nag damay jàpp ci liggéey bi jàppee ci wàll gi ma mën a ngeen jàppee ci wàll gi ngeen ma ne kon day mel ni yéen it noonu rek ngeen ci ngeen jublu ci jëf ji muy liggéey boo xamante ni bii dangeen ngeen cay jàppee wàll googu euh, ngir nu bokk mën a liggéey ndax am léegi moom ku ne da ngay jàpp ci projet rek mu jub kon nag yàlla na leen yàlla fay barke Sëriñ Tuubaa ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp ziyaare ñëpp nag ñu mu mel ne sànq si dañ ñoo waxtaan loo ci euh, tarbiya euh, tarbiya nag mu mel ne lu jafee waxtaane la lu yomb la ndax lu jafee waxtaane la ndax du looy jàng ci téere benn téere buy jàngale li ñuy tarbiya euh, gise gisaguma ko waaye looy dund la bu ko defee dund di wax nag day mel ne war naa yomb mm, ci googu wet waaye bu dee ci wàll gee moom du nasu fokk sax ñu jéggal ma ci ñaari mbir bi ci njëkk mooy yoon wi ngeen miin a xam ci yoonu conférence du ci jaar ndax li tax du ci jaar benn bi mooy jànguma ko ci téere ba di ko bind di ko nos dama ko dund rek toog di wax kon du jaar ci yoon wi nga xam ne ci la yoonu conférencier yi di jaar ñaareel bi mooy du ma duma conférencier man murid buy waxtaan rek laa di waxtaan ay bokki taalibeem kon du jaar ba tey ci woowu yoon yooyu ñaar moom fokk ñu jéggal ma ci teg ko fee bañ maa xool foofu bu ko defee dégluwu ma nag fi nga xam ne fi laa loolu mooy doon mooy doon njëlbéenu mën a déggoo gi waaw bu ñu ma xoolee fee rek mel na ne déggoo gi dana jafe waaye suñu xoolee fii may waxe day mel ne déggoo gi dana yomb rawatina nag bi nga xamee ni yoonu murid lépp yoonu tarbiya la koo ci seen ci tarbiya la ne ndax tarbiya mënte weesu euh, di mu kàllaf soqiku bi jaaw man sa bopp yor sa kër ba noppi di wéy ci ndigali jàmbur ak i tereem tarbiya mënte weesu bopp te murid boo seen ci loolu lay dox kon day mel ni murid boo seen ci der la ne mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp nag ci der lañ ne mbooloo moo xam ne ñoom ñëpp dañuy tërbiyewu bu ñu dajee di waxtaan ci tërbiye bu ñu xoolantee foofu day mel ne déggoo gi dana jàpp ni dana yomb foofu rek fi la ñuy xool ne xool ñu foofu bu ko defee nag bu ñu demee ci wàll gi muy tërbiye ci boppam tërbiye boo ko seetee day mel ne yàgg na ci lislaam yàgg goo xam ni da ngay mën a wax ni mooy cosaanul lislaam mooy cosaanul lislaam dangay ngay mën a wax ni moo tax ñu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sallallahu alayhi wa sallam moonu wax ni innama bu'istu li utammima makarim al axlaaq dañu maa yónni ngir ma mottali si jikko yu baax yi defar jikko yi ba mu mat jikko yu baax yi nga xam ni ñi sunu borom doon yéen ñi yonent yi daan fi ñëw di jëf leen teg ñi deen ci teg kenn ku nekk doxal nga ci as lëf Seydina Ibrahima doxal ci lu solo mu ñëw nag ngir complété yooyu yëpp ak lam cay dolli mottali ko defar ko ba mu baax def ko ci nit ñi looloo ko tax a jóg innama defe naa ni kenn ku nekk xam na xaaj yi xam nañu lan lay jariñ ciy wax boo ko gisee ci wax rek day tekki ne dara amul lu dul lii jumtuwaayu takk la boo xam ni dafay wane ni lool rek tax ñu yónni ma innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq mottali jikko yu baax yi def ko ci nit ñi ak yar nit ñi ak defar leen loolu rek tax ñu yónni ko du leneen loolu nag mooy tarbiya kon mu mel ni moo tax ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee wax loolu ba noppi it nag daal di toog tàmbali di doxal ab mission mission bi yépp ci tarbiya la ko doxal ndax mbooleem ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci loxoom dëkk ci këram saxaaba yi ñoom ñëpp kenn ku nekk ci tarbiya la daan doxee yow ndax sallallahu alayhi wa sallam jàngul woon bay jàngal kenn koo xam ne boo bindee tërëm jox ko ko du ko du ko du ko du ko jàng kooku jàngul bay jàngale waaye nag li mu dund ñu di ko sol ci moom mu mu xëcc la taf taf la ci taf la ci wetam di ci jaar di la ci jaarale di ko def ci yow loolu mooy tarbiya danañ ci dana danañ ci egg ci kanam tuuti Serigne Saliou dana daan wax xisa boo xam ne Serigne bee ko waxoon defar takkoo nit ki bala koo mën a defar fokk da ngay taqwa ak moom moom sallallahu alayhi bi mu toogee ngir doxal mission am eh, mboolem ñi nekk ci këram mu jaar ak ñoom ci googu fan ka ci njëkk ñu mën koo gën a xam mu sayyidina Ali ibn Abi Talib xam ne ci ndawam amul fukki at wala tey lay tollu la ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi dem ca waajuram laaj ko ko ngir jàppalee ko ku ci diis diisi jamono ci koom moog yeneen doom moog yeneen i bàyyi taxam yu ngi ko waxtaanal ni Abbas ak Hamza kenn ku nekk jël kenn moom mu tànn Ali jël ko indi ko këram mu ko indi këram mu nekk fi diir yàlla yónni ko bi ko yàlla yónni Ali ibn Abi Talib li gën a bari ci wax ñu ne fukki at la am bi mu ko wooyee bëgg ànd ak moom julli bëgg ànd ak moom ci li nga xam ni moom la ko sunu borom yónni la mu ko wax mooy damay dem tàggu ji sama baay xam booba xale la te baayam soriwut taxoo ak ñoom tàggawul ak ñoom mu ne ko kon demal mu dem tàggu waajuram mu ne ko dellul boo demee lum la woo na nga ca ànd moom muy bisub altine bët seet di talaata mu soog a ñëw ne ko am naa ci ndigal mu ànd moom ca lam doon def teg ko ci wetam nag di def muy gis di wax muy dégg di ko jaarale ci yoon Sayyid ibn Harisata di moom it gone gu toll ci am kattan moom itam ñëw ci ay loxoom moom it mu jaarale ko ci wet googu teg ko ci wetam di ko liggéeyloo di ko di wax muy dégg di def muy gis di ko jaarale ci aw yoon noonu nga xam ne noonu la sëriñ bi di të daan tërbiyaawu nitam noonu noonu la tàmbalee woon ak ñoom ak yeneeni gone yoo xamante ni ñu ngi ci biir kër gi booba nekk ci biir këram am na ci sax ñoo xam ni ku mel ne Sayyid ibn Haarisa am na lu mu ko daan jox ba ñu bari wax ni da ko daan fay waaye déedéet du woon ak fay da ko daan def ci coobareem rek ndax moom lu ko mas jox da koy joxe rek wëlbati ko njëkk a gis la koy jox te it nekkoon ni jëmm joo xam ni charia la woon lu mu fi andi day doon yoon woo xam ne dañ ciy topp mu bañ a wone yoonu utiliser nit di ko liggéeyloo te doo ko ameel dara tax mu di leen jox dara ñu di ko gis ba am ñu ko daan tudde koy fekk du loola moom lu mu doon def lépp ci coobareem rek la ko doon def Euh, mag ña itam noonu sayidina abubakar ni siddiq nga xam ne ci mag ginnaaw xadijatu bi xuwaylid moo ci njëkk topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam booba tey mag ndax ñaari yaat képp la ko yonent bi mage waaye tërbiye ga moo ci jiitu ndax këram la ko fay yóbbu mooy dem defi la nga xam ni moom la fa borom kër war def ci këram wala mu war a dem ci toolam liggéey wala mu war a dem ci soxlaam saa su noppee ci yooyu del si na toog ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te toogiwu fi lu weesu déglu ay ndigal ak bàyyi ay tere yonent bi di def muy gis di wax muy dégg ñoom magi saxaaba yi yëpp leen dundee ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam guddi ak bëccëg wépp waxtu woo xamante ni xam nañ ne mën nañ koo gis génn na ñu ñëw toog wër ko kum ci gisut bu del see jëjataay ba gisul dana la laaj su laajee benn ñu ko dafa dem liggéeyi wala dafa wéradi bu nee bu nee dafee wéradi mu ne nañu ànd dem seeti ko ñoo ñoo ket jataay ba àndandoo dem seeti ko bu ñu xamul ci moom dara mu yónnee ko ndaw demal seeti ko ba xam lu ko tey ndax booba yólemalut kenn di toog di am jot te ñëwoo ci jataay bi ndax jataay bi jataayu tarbiya la euh, ñoom ñépp ñu tàmm loolu di ñëw di toog ci wetam di déglu di xool muy de di jox di xool muy def di déglu muy wax ñuy dégg ba ñoom ñëpp ñu gimmi ci loolu ba kenn ku ci nekk mu def ci yow loo xam ni euh, day mel ne bu dee ijaaza la ñu ne ijaazaal na la ndax kenn ku nekk def na ci yow ba wóolu la wóolu goo xam ni Seydina Abubakar ni Saddiq dem na ba ni su ma doon am ab xarit Abubakar ni Saddiq mooy di sama mooy doon sama xarit Seydina Umar ibn al-Khattab dem na ba wóolu ko ba wóolu ko ba ni ko soo jaaroon ci mbedd su seytaane jaaroon ci mbedd nga jaar ci mbedd ma bu la séenee teggi jaar ci meneen mbedd seytaane ñemeetu la ndax takkoo gi mu takkoo yonent bi sallallahu alayhi wa ak dëggu ga ak def gi mu def ci moom li mu ci def mu ne mu nekk Seydina Usman ibn Affan bu masaan toog bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masaan toog Omar mën naa ñëw Abubakar mën naa ñëw mën naa toogee noo xam ni sax du jekk wala ay yére mboogu wala yu mel noonu waaye fu ne Usman ak mu defarwaat jekkas li ko bu ko Sayyidna Xadiija ne man daal yow yéem nga ma ndax man damaa gis ñi ñëpp ku ci nekk mën naa ñëw te du la déranger du soppi sa jotaay waaye fuñ ne Usmaan ngi ñëw nga defarwaat mu ni ko ndax du ma rus koo xam ne malaayika yi sax dañ ko rus ndax sell goo xam ne sell na ko te lépp jotaay booboo ko ko ak jaarale gi ñu ko jaarale ci barab boobu Ali ibn Abi Talib daan wax kuntu mawlaa koo xam ni kilifaam laa Ali ibn Abi Talib sa kilifa la te loola doy ga doy loo gaa ci tënk kenn ku nekk ci ñoom defar na la ba wóolu la ba wax ci yow loo xamante ne lii mën naa tax nit ñi ñëpp topp Zubayr ibn al-Awwam mu ne li kulli nabiyyin eh, xawaari wa xawaari Zubayr eh, Abu Ubayda mu ne li kulli aminin umma wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubayda bas magi saxaaba yi jeex kenn ku ci nekk am nga signateur bu mel noonu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jëlee ko. ci takkoo gi mu takkoo woon ak yow ak jataay moomu rek ba mu demee ba ci mujj ñoom ñépp la boole tënk ne asxaabi kan nujum bi ayyihum iqtadaytum ihtadaytum sama saxaaba yi yëpp ñu ngi mel ni ay biddiw kenn koo ci koo ci rey rek xadra boobu moo leen may loolu xadra tarbiya boobu moo leen may loolu taxoog yonente bi sallallahu alayhi wa muy def ci ñoom di de wax ñuy dégg di def ñuy gis di leen jaarale ci yoon ba kenn ku nekk mel ni moom nga xam ni kenn ku ñu nekk copier nga ko ba ak risalatu ak nubuwatu képp nga wuteek moom waaye yéesoo ko ci dara mu mel ne loolu moo di cosaanul tarbiya saaba yépp foofu la leen jaarale amu ci kum masa bind jox la bindit booba xewut alquran daal danañ ko bind te kenn ku nekkit jamono yi muy wax yaa ngi bëgg taatan boo bindee mu raw la da ngay taatan ba noppi dem jéem a wut saw dara wala nga jéem a wut dara loo ko xusi xusi waaye booba sax ci alxuraan lañ leen ko may waaye xadiis moom mayu leen ñu bind ko musuñu woon nangu ñu bind ko benn saxaaba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ni mayoon nañ la nga bind xadiis amul ndax def ni leen woon su ngeen dee bind alxuraan di bind xadiis mën nañoo jaxasoo ba tax na kon moom mayu daara yoo xam ne nag mm, euh, euh, kenn du la bindal mayuñ la nga bind dañuy wax ngay dégg dañuy def ngay gis loola mooy daaray tarbiya loola képp muy tërbiya bu ñu egsee ci ni Serigne bi daan Serigne Touba daan tërbiya da ngeen xam ni noona képp la copier wutuwulu dara euh, mu mel ne saxaaba yi bi ñu jeexee mag ñi nga xam ne ñoo topp seen gannaaw nga xam ne saxaaba yi ñoo leen tërbiya ñoo leen yar ñoo leen jàngal ñu di leen tudde ay tabi'una ñoom it ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dem ber sa dara di jaar foofa ak sa mbooloo di leen wax la la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa daan wax di leen wax la la saxaaba ba diw ak diw ak diw jëlee naa ci moom yoon nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nangam ci nga xam ni kenn ku ci nekk lu xew bu dee lu ñuy jëf la da nga ko mën a jëf ndax fekke nga sallallahu alayhi wa sallam jëf ko wala ku fekk woon mu jëf ko wax na la bu dee lu ñuy wax la da nga xam noo koy waxe ndax fekke nga mu wax ko wala ku fekkee woon mu wax na mu ko mu wax ko wax la loola di jokk jolaate waaye nag di wàññiku di jokk jalaate di wàññiku ndax islaam booba mi ngi am doole ñuy ubbi réew yi alal yi bari tax ñu bari tey tëlatuñu lu bari ñi ko war a def ñi ci gën a bari tëlatuñu bari kilifa yi nga xam ne ñoo ko tal ñu ngi ci barab yoo xam ni buur ya mayuñ leen jàmm ndax buuba ña buur ya booba ña nga xam ni ñooy xulafaaw ya nga xam ni ñoom lañ tuddaay xulafaaw booba ñu wutu yonent bi ñu wax ni yonent bi lañ wutu sallallahu alayhi wasallam ñu di ko jégglu ndax am na ci koo xam ni eh, ba mu waxee diw Yazid amirul mu'minin ci kanamu Umar ibn Abdul Aziz da koo dóor ñaa da koo dóor ab yar ku tër lu ñu door ko ne ko bu ma ko déggit kon day mel ne wuutu nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jotaayam wax nañu ko loolu rek lañ mën a wax waaye ñoom it booba looloo yitteelu leen te it képp koo xam ne yaa ngi def loo xam ne déranger na leen wala dana yàqal ca la ñuy def dara ñu seq koog yow ba tax ne sëriñ sëñ bi seqaloon jamono ñu ci bari tëruñu woon tëruñu woon a tërbiya booba ndax fitnaal bu leen daan fitnaal mu mel ne ca loola la doxee tarbiya di daw di wàññiku di wàññiku ba jeex tàkk ba nga xam ne dara desatu lu weesu daaray jàng jàng alxuraan jàng xam-xam nag musu fee jóg waaye daaray jàng képp moo mujj des fi loola nag liggéeyu seytaane la bu ñu demee ba ci mujj yi danañ ko danañ ci gën a dem seytaane dara ñoru ko ci nit ci lu weesu buñ ko yar buñ ko defar waaye buñ ko jàngal ñoru ko ndax jàng mënta tee moo am ci moom mu am ci nit ki li bëgg moom li tax li tey mu mën a am ci nit ki li bëgg mooy ñu tërbiya defal képp waaye buñ ko jàngalee te tërbiya wuñ ko sax kenn dàq mën a amee li mu bëgg ci nit ki moo tax seytaane ab xeexam jëmewu ko ci daara xanaa daaree tërbiya waaye daaree jàng képp seytaane ab xeexam jëmewu ko foofu ndax naa ndax kooku yitteelu ko saa su jàngee ba noppi it mën na ko def loolu la ko bëgg a def loolu waaye mu mel ne bi tërbiya jeexee takk ci jamono yooyu di dox di dox di dox di dox ba egsi ci jamono yi nga xam ne ci la sunu sang bi ñëw mooy xaadimu rasul ridwanullahi alayhi euh, di jëm joo xam ne bu mu egsee fekk nekk ci daaray waajuram ma Momar Anta Sali mu di ko jàngal mu jàng ci yeneen i barab waaye mujje foofu jàng ci li ci gën a bari waaye ci biir loolu ak farloom ak ubbi ko ko sunu borom ubbi tax na mu gis ne la sallallahu alayhi wa sallam andi woon pratique bi des na kenn defatu dëgg la jub gaa ngi fi waaye ñi mu nekk ci ñoom def ko ci nit ñi tëlali ndax booba waajuram Serigne Mor Anta Sali mi nga xam ne moo yor daara ji di waajuram di nit koo xam ni ab saxaaba wala taabi'i yu gënewu ko lu weesu lu ñu wax lu ñu wax mooy xarnu bu gën a jóge yonent bi moo gën ba ku gën a sori kon ku ñu wax ni moo ko gën loola xëy na la koy gëne waaye du jub du xam du jëfandikoo la mu xam du lenn kooka la mu doon jug-jug la muy baax baax yor daara ji képp ku mu ma ku mu wowoo ci daara ji bëgg laa def loolu lu génn njàng mi wala bëgg laa liggéeyloo ci jamono boo xamante ni jamonoy jàng la dangay ngay kon booba tarbiya amut sallallahu alayhi wa sallam li mu woon muy yoon wu ñuy jaare liñ fi ngir defar ko gis na ni sëriñ naa gis te moom loolu képp mooy yitteem waaye booba nag mi ngi ci keppaaru waajuram mënut lenn lu weesu topp ci gannaaw waajuram wax nañ ne rek daana def léeg-léeg mu bind ko bundi ko këyit jox ko wax ko ci ay wax lu jëm ci fànn googu bu ko defee sëñ biir day daal di xam la mu wax bu baax sant ko ñaanal ko daal di koy won ne rek ay jamono ak njaboot gi eh, ak noo yi boo ne doxee njaboot gi mën na ñoom fitna yu mel noonu daal di koy leeral la tax muy doxee nii nga xam ne noonu moo tax mu dañuy doxee waaye nekk ci loolu ba jàng ci daara waajuram ba xam lim war a xam lépp ba ku ne xam na ni bi daara ji toxoo pataar di ñëw euh, Mbàkke Kajoor booba sëriñ bi am njàngam noppi na ba mu yor li gën a bari ci rawat rawatina bi ñëwee ba Mbàkke Kajoor nga xam ni booba day jàngale di taalif ba waajuram sëñ Mbàkke Morante Sali jàngale na ay taalifam muy mooy bul xuddoos ak lenn ci taalifam jàngal na ko lenn ci ay doomam soppee bàyyi nga xam ni noppi na bay taalif ci kanam waajuram waaye balaa loolu it waajuram lépp ci njàng mi féetale woon na ko lépp ci njàng mi bi mu ko féetale it nit ña sa war ca lool ndax booba sëriñ bi li nekk ci waajuram jëpp xam-xam def na ko ci moom te sëriñ bi moo ko ëpp fasaaxa moo ko gën a mën a leeral ndax suñ Mbàkke Mor Anta Sali a sëriñ bi da ko ëppoon fasaaxa ba tax na daara yi eh, dong yi ku ci ñëwati rek ci sëriñ bi ngay wuti loola békloo sëriñ Mor Anta Sali lool ba mu jàngale ay taalifam soog fee jóge ci ñaari at képp nga xam ne daara yi Mbàkke Kajoor ñaari at képp la am eh, eh, sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali jógee bi mu fi jógee sëriñ bi continuer na njàng ma njàngale ma noonu eh, lu toll ci at képp walla li ci tege dana néew lool la nga xam ne moo nekkoon ci moom nag di boy daal di yënd mu daal di am ndigalul sallallahu alayhi wa sallam mu wax ko ne ko sa àndandoo yii nga àndal sa dong yi waxal ak ñoom ku ci nangoo ànd yow nga yar ko ci yëkkati itam jëme ko ci boromam te bu leen yarati ci njàng loola mooy firndeel ni njàng mi fi ne woon la gën a bari da daan yàq nit ñi waaye defarul woon ndax dafa àndul woon akub tarbiya mu daal woote dajale daara jëpp eh, ne leen koo xam ne jàng rek la fi andi woon mën ngaa dem seeti foo jàng koo xam ne nag li ma bëgg nga bëgg nga topp ci sama gannaaw tey déglu samay ndigal daal di duggaat daara jëna tisir ñee dem jàppal bàyyal demal bul dem ba ñu ci gën a bari dem ñi ci gën a néew des fa ci gën a néew nag bañ fa desee ba mu génnee nag ba gis ne ñi nangu li nga xam ni moom la doon wax ñoo fi des mu woo leen nag wax leen yoonu njëbbal wi nga xam ni mooy tax mu mën a jaar ak ñoom ci yoon wi nga xam ne moom lay jaar ak ñoom mag ña daal di jébbalu jébbalu jébbalu jébbalu boroom kër gi ci lewoon hmm, ñoom ñëpp bi ñu jébbaloo nga xam ne ñoo ñoo fa ne mu daal di tàmbali nag jaar ñoom ci yoon woowu bàyyi yoon wu njëkk wa loolu it li muy wone mooy tas daara taxu koo jóg ndax doomi soxna daa jàng daa war a jàngale te nit ku nekk ko warees na koo xamal diineem waaye gis na ni li fi ne fokk nga tas ko ba noppi soo ko mën a indiwaat leneen dugal ci li nga bëgg indi li nga bëgg looloo tax mu tas daara ja ba mu tasee daara ja wax leen yoon wi nga xam ne moom lañu war a jaar ñu nangul ko ko wëlbati ko jébbulu ànd ak moom mu sóoboog ñoom nag ci yoonu tarbiya wi nga xam ne nag moom la bëgg muy at mi am Mbàkke Kajoor ginnaaw waajuram soo boog ñoom ci yoonu tërbiye wu dëgg dëgg dëgg dëgg njàngale ma sax at mooma eh, bu fayul kamajit la ca doxaat néew na njàngale ma ma ngi ko dekkalewaat eh, eh, la ci gën a bari Daaru Salaam jëm Touba waaye lii atu Mbàkke Kajoor mi ak ñaari ati Mbàkke bool yi njàngale ma bu fayul kamajit kamajit amatu woon solo ndax booba bëgg na li muy jëmbat jëmbatu ba noppi te lii muy jëmbat mooy cosaan jàng dafa ñëw dugg ci biir Serigne Saliou daan nañu ko wax daan wax ni dama bëgg ngeen yëg ni samay daara du daaray jàngale daaray tërbiye la daaray tër tërbiye ci boppam nag jàng da caa bokk loolu tox ñu di ko ci boole waaye yoruma daaray jàngale loola mooy so mooy loolu ba mu tasee daara ja samp li nga xam ne nag mooy cosaan te mooy daaray tërbiye dëgëral ko ba mu dëgër mu soog a fa baat njàngale ma dugal ci biir waaye at moomu ci la suuf nag Serigne Adama Gueye sëriñ euh, euh, Ibrahima euh, mag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo fa nekkoon sëriñ Adama Gueye wax nañ ni moo njëkk a jébbalu suñ maam maam Thierno Birahim booba ma nga fa waaye am nañu ko mag ñooñu nga xam ne ñoo njëkk a ñoom ñëpp ñu jébbalu nag mu sóoboog ñoom ci yoonu tërbiya ànd ak ñoom ci yoon woowu di leen teg ci yoon wi ñuy sikkar guddi di liggéey bëccëg di sonn di xiif di mar di yelwaane di lekk di def lépp ba nga xamante ne at moomu mat na mu toxoo foofu nag jóg jógee Mbàkke Bawol Mbàkke Kajoor dem nag Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol daara ji yokk bu baax a baax a baax tërbiye ga nag mu tërbiye nag la nga xam ne nag moom la bëgg a duggal dundal ci tërbiye dëgg dëgg dëgg dëgg foofa la ko defe ba loola indi donga yi nga xam ne ñoo nekkoon ci daara ji wuute ak doomi soxna yi mbokkam yi nga xam ne ñoom la fi nekk moom la fi ñoom la fi fekk wuute lool wuute goo xam ne dafa jéggi dayoo ndax ñii ni ñuy doxee ak ni ñu mel ak ni ñu waxee bokkul ak ñi nga xam ne ñoom la fekk ni ñu mel te it ñu fi fekk xamuñu loolu li te wóor mooy booba xamuñu loolu ndax ñoom fekkewuñu tërbiya nag jàng rek lañ fekke kii nag sunu borom da ko gimmil won ko yoonu tërbiya mu di ko dekkal ñam ca njëkk jaar sóob leen ca ñu génn melokaan yoo xam ni taalibe bu ñuy tërbiya noonu lay mel loola nag indi ay ñagas ñagas seen diggante waaye du woon ak bañante du woon bañ ko du won lenn waaye lii andi woon lii andi woon moom la xam moom la ñu mooy la daloon sallallahu alayhi wa sallam ci biiri ci biiri bokkam ci Makka rek waaye kenn du jur bañ bu mu andee lu ñu xamut ñu ni ko dan balaa loolu ba muy wax Zayd ibn Nufayl mu ni ko yow day eh, wala Mughirata mu ni ko yow day naamuus bi daan dikkal Muusa moo la dikkal waaye ak a ma fekkee keroo ba keroo bala samay bokk di génne keroo bala waa Makka di génne ba dimbali la mu ne ko awa muxrijiyahum ndax danañu ma génne mu ne ko waaw ndax lii nga indi ku indi lu ñu mel ñu génne la ba mu ca eggee génne nañ ko Serigne Touba ba mu ca eggee ay mbokkam xatal nañ ko waaye du mbañal du leneen ndax dafa indi lu ñu xamut te li mu indi mooy ca bi ba loolu amee nag tarbiya go dox foofu Mbàkke Bawol ba mu toll ci ñaari at képp wala muy tegal tuuti xajatuñ fa looloo sabab mu sempi koo fa dem sañ ci Daaru Salaam daara ja yokk yokkin woo xamante ni wii yéeme na euh, te Daaru Salaam jegeeg Mbàkke lool jaxasoo gi mel ne ba tey dañut lam doon daw fee wàññi ko na waaye taxul mu jeex Daaru Salaam am at képp la fa am fabu nag ngir jàll sanc Tuubaa mu faboo jàll sanc Tuubaa nag Tuubaa xaw naa soreeg mbakke booba ndax ab gort bu raglu bu ñàng moo fi de moo fi dox nag mu soog faa mane nag la nga xam ne moom la bëggoon tëgg tëgg tëgg tëgg muy tërbiye juróom-ñaari at yi nga moom la am Tuuba moom la nag le tërbiye nag dëgg dëgg dëgg fab ñi nga xam ne ñooy jàngal Alquran boole leen ak maam Thierno Ibrahim ber daaray Alquran ja euh, daaray xam-xam ja fab ñi nga xam ne ñooy jàng Alquran boole leen ak sëñ Daam Abdourahman ber daaray xam-xam ja di tërbiye nag mbooloo mi di benn ku jóge ci daaray Alquran ji dem ci daaray xam-xam ji ku jóge ci daaray xam-xam ñëw ci daara tarbiya ji mbooloo mi di benn ndax li ma waxoon naa daa alxuraan ah, tarbiya mooy cosaan waaye jàng ci biiru tarbiya la bokk looloo tax ba mu sampee li mu bëgg samp ba mu dëgër mu dekkal njàng ma nag ba mu dekkalee njàng ma maam Cerno Ibrahima la njëkk a samp féetale ko njàngum xam-xam samp maam euh, sëñ daam Abdurahmaan féetale ko njàngum alxuraan wéy nag moom ci tarbiya ga ak liggéeyam euh, ñu dox ca loola juróom-ñaari at yoo xam ni doxal na ci ba xolam sedd na ci gis na ni li mu bëggoon a dekkal ci tërbiya li mu bëggoon a dekkal ci ci cosaanu lislaam lépp dekkal na ko ba mu mel nam ko bëggewul ba dellu si na dellu si goo xamante ni gii duutu fay euh, ci ñaari ati Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol yi ak atum Daaru Salaam mi ak atum yi nga xam ne moom la am Mbàkke Kajoor ci diggante boobu ci la yeewi mag ñu bari maam Cheikh Ibrahima Fall ci la bokk euh, Seexna euh, Samba Diop Sam ci la bokk mag ñooñu suñu daam Abdourahman ci la bokk mag ñooñu ñu ci bari diggante boobu leneen yeew yi ber leen kenn ku nekk def la na def na la loo xam noo xam ni li mu bëgg nga di ko def ci nit man nga ber la fi barab nag yebal la fi barab di fa yebal ay nit di wàññi dongo yi di ko yebal ci kilifa yooyu xam na ni li nga xam ne moom la def ci ñoom lim moom la bëgg a def ci nit def na ko ci ñoom ba ñoom mën nañ ko def daaree Tuubaa ji it wéy noonu ba ñu bari ci mu bi mu leen yeewee ci Touba yi defaat noonu ber ay daara yu baree bari kenn ku nekk muy di fa yebal ay nit yu di leen tarbiya ñu gis ne cosaan la nga xam ni moo doon doonoon tarbiya te mooy li nga xam ni mooy li am solo te mooy li nga xam ni mooy liy defar nit bañ mën koo jariñoo mooy li nga xam ni mooy liy tax nit di ko mën a yàq di ko mën a yàqal gis na ni dekkal na ko dekkal goo xam ne am na ci li mu bëgg bi loolu amee nag bi mu nekk Touba nag ba juróom-ñaari at yooyu mat. mu mel ne bëtam jël na weesu na léegi fi mu ne euh, euh, ci gàttal noonu ko sëñ Abdul euh, Abdul Ahad nettale woon nga xam ni bi muy def xalwa bi ci daay Mbàkke jàkkee daara Xudus jooju fa la njëkk a gisee ahlu badrin ba mu leen gisee naka jekk xamee moo na leen waaye ca la daal di amee xamante fu bokk ci ñoom nag ba di dox jéego yi bëgg bokk ci ñoom loola mooy itte ji rëy ja nga xam ni moom la yëkkati ni moom la yëkkati ci nit ñi di ko yëkkati di ko yóbbu ci seen borom te jiitu leen ci mu nekk ci moom moo ko may loola waaye la ko jiitu am xel mësta daj bëgg bokk ci saaba yi wala bëgg bokk ci ba badin nit ku baax ku ne jaar na fi nit ku mat ku ne jaar na fi nit ñu nit ku rëy ku ne jaar na fi waaye ku ci dox ba gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danga naan egg na ba am na ci sax ñoo xam ni am na ibaada bu ñu daan tuddee yonent bi sallallahu alayhi boo xam ni day niru lu ñaaw fekk ñoom foofa euh, noonu lañ gisoon am na ñoo xam ne dañ daan wax yonent bi salaam dañu ko daan tudde alxijaabul azam alxijaabul azam ndax kuy sellal di jaamu yàlla ba gis ko da ngay daal di jàpp ni egg nga da ngay taxaw nit nag saa soo xamante ni taxaw na day mel ni am na xijaab am dana dox digganteem ak fu mu jëm te ku ci mas di dox di sellal di liggéey di jaamu yàlla ba gis yonent bi duutoo ci ba a tegub jéego ndax da nga naa yem waay baa ngi nii moom nag ba mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ahlu badrin la soog a takk ndigam nag soog am li so so soog muy bokk ci ahlu badri waaye loolu wàllu histoire la geneen fànn la bu ñu dellusee ci li nga xam ni mooy rek tërbiye gi nga xam ni moo ñu tax a jóg te mu dox ci jéego yooyu mu ci dox muy fukki at yooyu ak ñaar benn atu Mbàkke Kajoor bi ak ñaari ati eh, Mbàkke Bool yi benn atu Daaru Salaam ak ñaari at ak juróom-ñaari ati Touba loolu fukki at la ak benn waaye ay weer yu tegal ci biir tax na buñ ko seeta dina mat fukki at ak ñaar yoo xam ni mooy li sëñ bi jolof moom ba fa demee ñetti weer yam fa am wala ñeent bi mu daataan dem dafa tëral ni nga xam ne noonu lay demee jolof ndax bi mu demee bu bëgg a bokk ci ahlu badrin biñ ko waxee ni doo ci mën a doo doo doo ci doo li nga bëgg doo ko mën a amee ci dëkk bi ndax natt ya koy may kenn du la ko teg ci dëkk bi ndax dëkk bi yiir nga ko ba noppi fokk nga génn ko loolu mooy sababus mu war a génn dem jolof mu diisee ay kilifaam kilifa yebbal nañ ko ngir Euh, egguñu woon fa mu tollu booba te gis nañu maxaatir ya nga xam ne ñoo nekk ci la muy dëgmal ñu jàpp ni da koo xamut fekk booba xam ne lépp waaye la mu jëm moo ko jaral ba mu dogoo ba dem dafa wax ne day dafa wax suñu bàkki bu su ne ko may ànd ak Ceerno su ma demee mu yor daaree xam-xam ji euh, ànd ak Abdourahman bu ma demee mu yor njàngum alxuraan yi man ma nekk ci sama liggéey bu ko defee yow nga nekk fii magal njaboot gi koo xam ne kii ngi ñëw bu fi jaaree ci yow bu dee ku war a jàll nga yebal ko bu dul ku war a jàll euh, wërta jàll si nga yebal ko loolu la organisé pour dem Jolof amu demee Jolof it noonu la def ber si ndaam Abdourahmane muy jàngale alquran ci maam Cerno Ibrahim muy jàngale xam-xam man nii sama baay ci biir daara joojee la jànge xam-xam euh, astaghfirullah daaray daaray daaray ginnaaw géej gi daaray Jolof yi ginnaaw géej gi ci la jànge xam-xam a ak du gànnaar dama ko jaawale ji waaye bokkuñu ba mu defee loolu bàyyi nag mag ñi nga tërbiye woon te di leen tërbiye woo loo ñoom it nag ñu wéy ci tërbiye ga di ci wéy di defar nit ñi di leen jaarale ci aw yoon di leen di leen di leen xamalaale ci biir njàng mi koo ci xam ni sam xel ndax sayxu tarbiya koo xam ni kii kóor a tarbiya la saa su xoolee nit ki dana xam fi mu koy jaar ba defar am na ñoo xam ni mën nga leen a jaar ci njàng jàngal leen ba noppi soog leen a defar waaye am na ñoo xam ne am njàng du leen defar looloo sababoon daaree boo demee da nga gis kuy jàng gis koo xam ne kii jàngut te ñoo bokk li ñuy waaye kenn ku ci nekk xam nañ lay defar sa xaal ndax kenn ku ci nekk eh, da am na loo yoon woo xam ni ci lañ lay jaarale mi ngi mel ne médecin bi rek soo ñëwee indi sa jàngoro kenn ku nekk sa jàngoro jàngoro bu nekk xam nañu eh, médicament ba nga xam ne moo koy faj moom lañ lay jox boo keneen ku ko ñëw eh, même bu ngeen bokkoon jàngoro bokku leen misaaj bokku leen deret bokku leen kattan bokku leen sidit mën ngeen a wuute médicament yi ñu leen di jox donte yéen a bokk lu ngeen bëgg noonu it la tarbiya mel say sayxu tarbiya bi sayxu tarbiya bi day xam nit ki ban xaal la xaal la toll fan lay yàqu-yàqum ne lan moo koy defar da koy xam loolu moo sabab boo ñëwee ci daara ji gis kii di jàng gis kii di léegi gis koo xamante ni kii day am capacité boole ñaar yëpp ñu nekk ci loolu sëñ bi nekk loolu jorof ñetti weer ñeenti weer yu tegal tuuti jóge fa dem mag ñi batale ki nga xam ne mooy maam Thierno Birahim borom kër gi batale ko yoon wi batale ko kër gi batale ko njaboot gi wax ko barab yi nga xam ne bu fi jógee su ko wanee ginnaaw foofu la war a dem waru koo génne ba bi mu koy sancloo dëkk bii boobu mu ngi nekk ci gi ab leetal la ko yónnee di ko sancloo balaa loolu bala bu mu fi jaar moo ko fa jaarloo moo ko fa tegloo moo fay ne fu mu jëm gàddu bagage yi sëñ bi gàddu njaboot gi yóbbaale garab garab bëggul dara bëggul dara dara leen ku ci siburu wala dara wala dara dal la dana ko jaral sacrifier alalam ñaan yàlla jàngi kaamil jàngi ay salaatu ala nabi jàng lu ne ngir ñaan yàlla sunu borom di ñaan sunu borom ne ko bul ma rusloo mukk ci ndingaan lii nga xam ni moom ba tax na sunu borom may na ko la nga xam ni moom la ko moom la bëggoon ndingaan lañ ko dénkoon borom del si ne ci jàmm mu tegaat ko ci loxoom ci jàmm te dara sukk ci loolu tawfiq yi borom la joo xam ne moo ko defal waaye balaa loolu nag ci tarbiya la ko jaarale jaarale ko ci njaa ci njàng képp ci ci tarbiya la ko jaarale ba defar ko ba muy seexu tarbiya boo xam ni bi sëriñ bi demee mag ñi woon ci yoon wi ñëpp ci loxoy maam Cerno Ibrahim la ñuy jaar mag ñëpp ku ci ku kum ci fekkuloon mu yeewi la nga beer daara ci loxoy maam Cerno Ibrahim nga ne ak njabootu boppam bi mag yoon wi yëpp ñëpp a ngi woon ci daaraam moo leen den tarbiya ñi nga xam ne nee leen sëriñ bi den tarbiya ba sëriñ bi ñibbisi na lu yàgg day am koo xam ne day dem ba mu yàgg xelam dem ci mu ne ana diw ñu ne ko ma nga ñu ne ko ma nga kër maam Thierno mu ne nañ ma ko wooyee rek waaye maam Thierno tër bi ma ngi ma ngi yoon wépp mu leen tër bi mu mel ni kon li ñu bëgg a wax boo ci bëggee joxe exemple man ngaa joxe jëmm ji nga xam ne mooy borom kër gi mooy koo xam ni Serigne Touba da ko tërbiya tërbiya boo xam ni defar ko ba mu mel ni mu bëgg mu dem bàyyi ko gannaaw ndax bu toogoon ci bu toogoon ci wetam di ko def loo sax mën naa am xelam du dal mën naa mu liggéey gi ci dara day dem di ko laaj mën naa mën naa mën naa waaye da ko bàyyi ngir wóolu ko dem mu nekk la nga xam moom la ko doon defloo tërbiyee ñëpp saytu njaboot gi ñëpp jàngal ñëpp lu fi mu saytu ko defar ko ba sëriñ bi ñëw mu jébbalaat ko ko ci jàmm njaboot gi ñu ci ñi ci ñi ci doon mag wattu alquran mag ñi bari na ci ñoo xam ne am nañ ngërëm ba yeewiku nañu bari na ñoo xam ne ñi ngi fi ndax ay ndinkaan lañ yoo xam ne mënu leen a yebal ñu dem waaye am nañ gërëm defar na leen defar leen woo xam ni eh, sëriñ bi doolu mu ca dara ba sëriñ bi dellu si mu ñëw jofal si mu mel ne cosaanul tarbiya ci yoonu murid mu ngoogu eh, bu ñu ci ñëwee nag ci fànn gi nga xam ne noonu moom lañ doon dund muy jëmm ji nga xam ne moom lañ doon dundal muy sëriñ Saliou Mbacké mu Cheikhul Khadim ridwanullahi alayhi yàlla na ko yàlla fayal euh, yoon wi nga xam ni moom la Serigne Touba daan teg ay taalibeem yoon wi nga xam ni moom la Serigne Touba daan teg njaboot gi yoon woo woowee yoon rek la jóg jël nettalil na ma boppam ne bi mu jógee ci daaray al daaray xam-xam nga xam ne day mel ni mbaa ko la mujj a jóge Euh, ñëw wàcc ci la sëriñ Modou Moustapha moo ko yebal ci la ci sëriñ Lamine si la ne ko demal boo demee boole naa la ak moom na la yóbbu barab ba nga xam ni moom laa la war a dalloo nga seeti sow jëmal noonu jëm ca euh, sow jëm ca sañ sancub euh, Cheikh Manoumbe ba muy kër Manoumbe jë kër kër ma Manoumbe jëm foofu foofu diggante boo fa xool bu yaatu boo xam ne mën nga faa dal nga dal fa danaa la fa fekk mu ñëw wàcc ci la. Sëriñ Lamine si la takk aw fas ànd ak moom nettali moom fa mu jaar fépp waaye day gudd bi mu ñëwee ba si egsi rek fii nga xam ni moom la ñuy wax got mu waxal ma ci làmmiñu boppam ne 1934 la bu mu egsee got wàcc fi eh, ñu daalal ko mu xool génn xool xool xool gis fi barab yoo xam ne fekk booba sax daa war a jàll booba jàppul ni fii la jëm si ndax booba ma nga ba bëgg bëggoon naa dem ba egg keseex ma numbe fa ko sëñ Modou Moussa tuddoon bëgg jàll noonu ba xam dara gis waaye ginnaaw mayoon na ko ruxsane li jëm foofu foofu gis fu yaatu mu génn gis na barab boo xam ne bi mu ko gisee mu ñëw wax ko borom dëkk ba te boroom dëkk ba booba ay doomam a nga fa jamono yi ñu tollu képp moo ko dalal di ko wax Serigne Mbaye Faye mu wax ko ne barab bee gis bëgg naa ko mu ne ko barab boobu day eh, ke Serigne bee ñuy wax Serigne Mat Jadd di taalibe maam Thierno Ibrahima mooy mooy ki ko moom xanaa kon ca moom lañuy ñu dem ba ñu demee mu daal mu daal dina ko eh, dëkk bi damaa bëgg nga xam ne dëkk bépp sa bàyyee ko moom yaa moom sama kër gii boo ko soxlaa wala sama tool yi wala loo fi soxla foo soxla seet ko nga jël daggal la neex ba mu doy samay tool ak tool yëpp a ci yem mu daal di dal foofu jàkkaarloo kër Sëriñ Amadou Diaga sañ ci kër ga nee na ma bi mu fi bi fay aw ñëw sëñ mo euh, sëñ Mor Ndiaye euh, bàyyi sëñ Xaadim njaay sëñ Moxtaar jaw bàyyi sëñ Moussa Diaw mais tey bàyyi Diaw ak ñu néew la àndal daal di fay toog mooy jàngaleel boppam mooy jël àlluwam di bind di jàngaleel boppam alquran di jàngaleel boppam xam ñu tàmbali di ko jox gone di ko jox di ko di ko jox donge yi ne mu ne nag yoon wi nga xam ne moom la Serigne Touba daan jaarale ay dongam booba day e, sama kattan bëriwut waaye xam naa ko xam boo xam ne moom rek mooy sama xemmemteef mu daal di tàmbali nag di jàngaleel boppam al alquran di jàngaleel boppam xam-xam di ànd ak moom di ñoom di dem ca tool ya am na ci mag ña koo xam ne moom a nettali boppam ne ma suñ masaan su masaan dem tool jot sëriñ bi ànd ak ñun ba ca tool ya buñ fa nekkee ba ci kanam day ñëw ngir bind ci àlliwa yi ak téere xam-xam yi kenn ku nekk darsu ba mu lay ba lay jàngal moo koy bind ci loxoom bu dee tasawudu saxaar la bu dee na nafis ñoom ñëpp kenn ku ñu nekk am nga téere boobu ci mbindum loxoom bu dee masaalikul jinaan téere yooyu yëpp day ñëw kenn ku nekk mu bindal la wuti fab saw kayit bindal la ca ñi ñi jàngal xam bindal leen ca eh, bindal leen seen seen bind bu ñu wàccee ñëw mu daal di jàngale jàngal ñi jàngal alxuraan bu noppee mu jàngal ñi jàngal xam ci loolu la nekk ci loolu la nekk ci loolu la nekk ba tàmbali am ñu ko ñu koy jàppale ci njàngale mi mu daal di teel a yeeta nag ne nañu xam ne daara ji daaree tarbiya la daaree tarbiya nag jàng dajaa bokk waaye du lépp waa daana ma wax ni gone yi nga xam ni ñoom laa leen booleel ngeen di leen jàngal na nga xam ni jàng andiwu leen fi tërbiya leen fi indi tërbiya nag am jàng ci la yéen ñi jàngale seenu tërbiya la ñoom ñi jàng seenu tërbiya la ba tax na nañ leen la jaaral leen jaarale leen ci yoon woo xam ni danañ mën a xam ba noppi te du leen yàq liggéey bi koo ca xamante ni gi mënta boole njàng mi ak liggéey bi nga xam ne am xele ba neexut mënta jàng nañ ko liggéeyloo koo ca xamante ni kii nangu wut liggéey nangu wut jàng nañ ko bàyyi mu nekk ci kër gi ndax Serigne Touba daana wax ni yàgg fee jafe waaye ku fi yàgg baax kon nag ku nangoo boole jàng ak liggéey loolu moo di tërbiya ku ci gàntu benn nañ ko ko bàyyi ku bàyyi ñaar ku gàntu ñaar yépp buñ ko génne buñ ko xatal buñ ko fitnaal nañ ko bàyyi ci kër gi mu nekk ni ku fi yàggee rek dana nangu loolee moo waxoon nit ma gis ko bu baax da gis gal gone goo xam ni day të ba nga bër bërgël ko waaye day xëy xëy rek wëlbatiku dëgg malaat am njàng dëgg mal yoo xam ne nangoo liggéey na nga liggéey goo xam ne day mujj da nga ciy waaru ci sa borom muy yoon woo xam ni mooy yoonu tarbiya wi nga xam ne moom la ñu Serigne Saliou daan jaarale daan wax bu leen sàgganee njàng mi bu leen sàgganee liggéey bi bu leen sàggane it njàngam xasida mi ndax ñett yooyu ñooy tarbiya li ci des nag man la war waruma waaye maa ko war warloo sama bopp muy li nga xam ne moom ngeen war di xewloo li ngeen war di jëfandikoo li ngeen war di sol loolu moom sama liggéey la man maa ko bëgg a bokk ci liggéey bi ndax daara ji daara yi Serigne Touba la da ngeen di liggéeyal Serigne Touba te damaa war a liggéeyal Serigne Touba ni yéen te googu wàll laa ma kon ni ngeen ma bàyyee googu wàll ma ciy jàpp waaye nag yéen seen wàll muy jàng ak liggéey ak nangoo yaru bu ci kenn sàggee na benn kon woowu yoon mooy wi nga xam ni moom la jaar jaarale ay taalibeem ñuy jàng di liggéey boole koog nag du jóg ci daara yi taqoo ak donga yi taqoo woo xam ne ndax dañu daan wax ni am na mag moo xam ne dafa mës a ñëw ci sëriñ bi jébbalu booba sëriñ baa ngi njaareem booba mosul jot ne ko man de Mbàkke damaa bëgg ku ma defal sëriñ bi ne ko sëriñ bi ne Thiel ne ko ne ko amatul jot gi de defar taxaw te amatul jot gi daal di daal di muy def booba da bind wala muy def dara waa ji toog rek toog ba bu sëñ bi geesoo yam ci moom nga ne ko nga ni loo ne ko fàtte la ma xool nga ni Mbàkke damaa bëgg ku ma defal mun ko man amatul jot gi defar taxaw te amatul te amatul jot gi waa ji toog rek. mu sëñ bi wax ko ko ba muy ñetti yoon ba ko ñetteel nag mu ne ko xanaa nga dem ci ku ñu defar Balla Fall yi de defar nañu ko mu daal di fëx dem ci sëñ Balla Fall yi ca ca le tërbiye wu ba am gërëm mu ne nag defar taxaw googu mu waxoon moo tax nag moom daawul jóg ci ay daara sëñ Saliou muy guddi muy bëccëg waxtu wu nekk mi ngi nekk ci wetu dongo yi guddi da gonde yi dongo yi dañuy tëdd di nelaw mu jóg jaar ci seen biir di xool bu gisee ñoo xam ne nañu tëdd jékkul mu wàngarti tëralaat defar xool daara ji ba daara ji daj nga xam ni bu xëyee dana la laaj ci daara ji yoo loo xam ni yow mi ko yor wala yow mi fiy mag dana la laaj ci daara ji yoo xam ni booba yaa nga yandoor doo ko xam noonu la daan taqoo ak dongaam boole kook léeg-léeg waxtu wu nekk it day woote ndax nee na tarbiya waxtaan ci la ndax kii jëf te xamul li nga koy jëfloo war nga koo xam xamali yoon wi nga xam ni moom nga koy jaarloo da daan woote di wax Serigne Touba day ba nga xamante ni bi egg na barab sàngam nangam ak nangam a fa xew sëriñ diw sàngam la woowoon moom la def la woon nangam ngeen xam ne bu ngeen tolloo ci lu noonu loolu moo di yoon wi njàngum xasida moo ko daan daajal boppam daa di wax ni nii la la laa ko déggee ci malaayika yi noonu lañ ko jéggee ci aras muy daaj bii nga xam ni mooy daajub maam Cheikh Ibrahim bii ak daajub euh, euh, sëñ ba sàmb bii Sëriñ Tuubaa ko daajal boppam ci lam ñu boppam jàngal ko dongo yi ñu dégg ko danaan takk ndigam di ko yëkkati mag nettali na ma ni mas nay bind bis ba mu yàgg am ku jaar ci ginnaaw kër gi ne yëkkati xad qaama xayrul bashari wastaxyaari zumari e, mu ni bërit daa di fab kaala gi takk ci ndigg li man de defoon naa ni kenn jiitu ma ndeke te moos am na ko ne sama kanam ñu ne ko ah, loolu kat yaa ko wax Mbàkke ma ne ah, defoon naa ko de nga xam ni e, ay xasidaam e, tolluwaay bi nga xam ni toll woon na ko ci mën a yéege te danañ ci ñëw ci kanam li taxoon Serigne Saliou daan ko fonklu di wax ni ab taalibe buy tërbiya day fonk jàng fonk liggéey nangoo déglu ndigal tey jàng xasida tey mooy tandiku nag ñaar jaxasoo ki jigéen ak néewal doole ko ëpp doole ñaar yooyu képp laa ma xam ci loo xam ne gis naa Serigne Saliou dóor lu ci nit bañ di ko yërëm muy dem ci kër jigéen ña walla dóor wala wala wala wala néewal doole kenn yooyu ñaar moom musu ko musu ko musu ko musu ko musu ko mu jël kenn daf daan wax ni eh, man ku ma àndal dama bëgg nga jariñu kon nag loolay tey jariñu du ma la ca ba te képp kuy tërbiya di dem ci kër yi jigéen ni ma leen ko mën a misaale ngeen dégg ko mi ngi mel ne yow mu doon tukki ca ba ca ba dox di xew ak mbuus nga fa sa mbuus def ca ndox takk ko ba mu dëgër nga war koo gàddu di dox nga wut sa garab bu jëm ca taal bi seen fi raab bu nga wàcc ba noppi gàddu sa mbuus di dox muy seeb sotti ko ba du gaaw ndax dangay gaaw a xam ne amatoo ndox nga dem wuti day seet ba nga toll ca di ba nga soog a yëg ni amatoo ndox la boo boo boo boo dee boo dee boo dee boo dee tërbiyewu di jaxasoo ki jigéen sag leer noonu lay seetne loolu nag du ma leen ci baax képp koo xamante ni kii sëriñ bi mas na laa teg bët nga jóge ci kër jigéen ñi nga dugg fa wala nga génn fa danañ la tër danañ la dóor ba ñun ñi nga xam ne moom na ëpp yërmande danañ mujj yërëm ndax danaan wax ni eh, sëriñ bi buntu ci njaareem buntu kër jigéen ñi am nay jamono ponkal la ca teg daana tudd sax turo man maa ko fàtte koo xam ne nguulu yet la ko joxoon ne ko ko koo gis mu jaar fi rek bul laaj ko mu na dal rek waaw nga xam ne moom day taxaw rek yor yet wi ku ni tëll rek yet wi dal moom du la ni kii la booy boo ngay doomi sëriñ bi booy boo ngay mbokkum sëriñ bi moom moom na na na sëriñ bi noonu la ko noonu la ko noonu la dangale woon kër jigéen ñi nee na eh, sëriñ Amsatu Jaxate eh, mi nga xam ni mooy nijaayam te soxna Fat Jaxate Euh, euh, euh, ab jigéenam nekkoon ci biir kër gi ak soxna Mariama Jaxate mu mel ne kooku day mel ne boo koy seet waroon naa am sax sañ-sañu di dem ci ñoom walla yooyu am na bis boo xam ne sëriñ bi nee na sëriñ da koo woo mu ñëw mu ànd ak moom ba ca magasin ba mu jëlloo ko ab saaku ab saaku saaku ba nag nee na xamul xoroma ci ne xamul lu ne waaye daan dana ko daal fabal mu fab mm, sëñ bi juuti mu topp ci moom topp ci moom topp ci moom ba egsi ci buntu kër jigéen ñi sëñ bi téyeel boppam cadre bi ubbi ci tuuti ne ko sànni ko te daw mu ne ko borox daal di daw mu mu mu ubaat bunt bi nga xam ni li mu bokk bokk bañ na bëtam borxolu ci biir bëri kenn moo ubbil boppam cadre bi tuuti ne ko sànnil te daw mu ne ko borox daal di daal di daw mu ubaat mu ubaat cadre bi jox nag ponkal moom yet wi ne ko képp ku fi jaar bu laaj ku mu doon muy guddi muy bëccëg na yet wi dal mu ne noonee laa ko fas yéenee defee mayu ma leen ci dara lu toll ne tarfatulaay ni noonee la ko daan defee képp ku mu séen nga jóge ci kër jigéen ña bu keroogee des na la yërëm la koy ñaareel mooy néewal doole gone daana wax ni képp koo xamante ni ki yaa ngi bokk ak sa moroomum taalibe ngeen di liggéey Sëriñ Tuubaa nga néewal ko doole la nga am la nga liggéey ci lañ lay faye soo ko bari lee doo fi dese dara loolu nag du ma leen ko muñal ndax ànd ak nit muy loru wala muy ñàkk jariñu du ma ko def ba tax na moom itam gis naa ba tàyyi gone gu jooy mu woo laaj ñu ne diwoo ko dóor mu ne nañ ko wooy loolu moom ku miin daaraam xam nga ko ci ñu wooyi andi dañuy tër mu jox nit yar dóoral ba mu koy man mooy dóoral boppam bo bo bo ba mu ko mënatul day jox nit ab yar wala wala ki nga xam ne moom la ñu néewal doole bu fekkee am na kattan dara mu jox ko yar ne dóoral day dóor da ngay dóor bay appaat keneen aw la bañ bañ bàyyi la yooyu ñaar képp laa xam ci loo xam ni Serigne Saliou loxoom daana ca dal nit nga xam ni kon day mel képp koo xam ne ab taalibe nga boo xam ne dangay ngay tarbiyewu te murid bu ne ci tarbiya nga ne ndax dama ne ak tarbiya mënta weesu du mu kàllaf man sa bopp yor sa kër di liggéeyal sa bopp di dundal sa bopp ba noppi di liggéey di joxe di wéy ci ndigali jàmbur ak tarbiya mënta weesu lool kon murid bi ne yaa ngi ci tarbiya mu mel ne murid ne yaa ngi fàggu leer yaa ngi fàggu ngërëm kon la lay xañu leer la lay la lay xañu ngërëm moytu ko te yooyee ca la bokk mooy jaxasoo ki jigéen ak néewal doole sa moroomam jàmm loolu sëriñ bi daan na ko moytandu moytandu ko loo daan nañu wax ni damaa bëgg ngeen yëg ni yoon wii nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa xàlloon te jaar ci te jaaree nañ si jaarale njabootam yoon woowee kenn gënuma ko xam te ci laa leen jaarale saa su ngeen génnee ci sama kër gi kër gu ngeen mën a dugg ak kër gu mën a doon lu ngeen fa mën a gis mu wuuteeg li ngeen di gis ci sama kër gi bu leen te sikkal fekk waaye bu leen ko rey bàyyi leen te ngeen xam ni fu ma leen di jaarale du fu may làmbatu jaarale wu ma leen fenn fudul fi nga xam ne moom la Serigne Touba daan jaarale moo moo fi la ñu woon fi la jaarale ak njabootam fi la jaarale mag ñi nga xam ne ñoom la yar daana wax nit ne Serigne tubaab fi nga xam ne fi la jaarale mag ñi nga xam ne ñoom la yar li ma leen ci firndeel rek nga xam ni doy na leen firnde mooy kenn ku nekk na ci tànn ku ko neex ti tudd koo tudd ci ñoom koo tudd ci ñoom bu Serigne Touba ñëwul woon jamono mën naa àtte jamono te la nekk ci moom sëñ Tuubaa def te ñoom ñëpp mat nañ téeméer yu bari kenn ku ci nekk def na ci yow loo xam ne bëggoo di sa moroom ñeewoo sa moroom dara wul la ci la ngay liggéeye te wàññiwul mej mejjut lu toll ne tarfatal ay ni ci ma ya nga xam ne moom la ko sunu borom jox kon mu mel ne yoon wi nga xam ne moom la daan jaarale ñi nga xam ne ñoom lay tarbiya te mu di ñoom lay tarbiyaloo te mu di woowu yoon mu di yoonu jaar ci yoon wi nga xam ne moom la Serigne Touba jaar la woon te mu wax ne làmbtuuma ko dama koo xam te lépp loo xamante ni lii moo ci xañ nit la mu war a am du ma ko ca ba ndax du ma ànd ak nit mu jaar ci yoon bu koy tey jariñu ma di ko ca bàyyi ba tax na mu taral ko taralin woo xam ni la mu doon am am am yërmande ndax yërmande ja yërmande wax ni yoonu murit yoonu yërmande la Serigne Touba mii daan tërbiyaar di jàngale di tërbiyaa lu fa waay dal cib coono ca la ngay wutle waaye du moo ko teg ndax lépp loo xamante ni lii war na sa digganteeg moom ci wàllu teraanga ci wàllu fonk nit ci wàllu yërmande dana ko doxale ba nga xam ne dana ko doxal doxalin woo xam ni loola dana la jural nga bëgg ko bëggin woo xamante ni bii loolu moo tax képp koo xam ne Serigne tubaal la yar wala ngay jaar ci wala nga jaar ci ay loxoom lu mu néew néew moo la gënal sa ndey moo la gënal sa baay te dara waralu ko lu weesu yërmande ja maam Thierno Ibrahim dégg naa daan wax ni eh, Serigne Touba de li mu am jëllale naa ab xam-xamam waxuma ak wilaya waxuma ak juddu waaye jikkoy boppam rek may na ko li mu am maam Thierno Ibrahim dégg naa loolu daan wax Serigne boppam may na ko li mu am jëllale naa ak wilaya jëllale naa eh, ab xam-xam jëllale naa juddu yooyu yëpp waxuma ko waaye jikkoy boppam mën na ko may li mu am ndax jikko ja bari ga lewat ga baax ga bëgg ga nit bari njariñ foo ko takk weesu na ko moo tax sëñ Saliou daan ñu wax ni eh, yoonu murit yoonu yërmande la yoonu tarbiya fitnaal bokku ci na ngeen xam ne Serigne Touba ci boppam daf daan ñaan boroomam ne ba loola ñu mu daan jàngale loola daan dajal daal leen ko wax di leen wax ni njàngale mi leen di jàngale mooy seenu tarbiya njàngale mi nag jihaad la jihaad nag duur bokku ci jihaad nag daw bokku ca te njàngale mi jihaad la ku dóor daw nga daan wax ni dama bëgg ngeen di jàngal gone yi te buñ leen fitnaal bu ñu jooy daan na nag boo ko waxee nag fu bari ñu defee ne mënta am ndax mag ñi dañ daan wax naan alxuraan du dugg ci du dugg ci yàpp ci yax li dugg waaye jooje wax ba sëñ Tuba ñëwee dañ na ndax sëriñ Tuba dafa ñaan boromam ne ko bii di ayaali ila bukaay digaleel sama jubaleel sama njaboot te bu ñu jooy te loole sunu borom nangul na ko ko ba am na ko kon koo xam ni amoo tawféexi bokk ci ña koy may loola yaa amul tawféex ja waaye moom sunu borom may na ko ba tax na kon képp koo xamante ni kii lii ma la digal muy jàngale te bañ a dóor jéem nga ko da ko man ndax Sëriñ Tuubaa la ci dimbaleel boppam ndax mbir la moo xam ne da ko ñaan boppam da ko ñaan boromam ba sunu borom may ko ko daan wax ni it ne e, sëñ diw kebe Sëriñ daf ko daan jàngale loo e, muy dóor rek ba dóor ya mettee ñu kalaami ko ak sëriñ bi sëriñ bi woo ko ba mu ñëw mu ni ko diw mu ni Mbàkke mu ni ko dégg naa da ngay dóor rek mu ne ah nak nakal mu ni ko bàyyil dóor dégg nga ko jàngale jihaad la ku dóor daw nga bul dóorati kenn sëriñ Saliou nee nag jëmm joojee ba ko sëriñ Tuubaa waxee ba ni mu génne àdduna loxoom dalaatul nit te nee na li nga xam ne wattaloo na ko ginnaaw bi ci ay nit mat na fukki yoon la nga xam ne wattaloo na ko ci ba muy dóor nee na mujj gi boo ko fekkee muy jàngale da ngay defee ne ab sët bu bu buy jàngale eh, ay eh, maanaam maam juy jàngale ay sëtam la gone yi ko féete gannaaw dañuy wéer wéer àlluwa yi ci gannaawam ñii di gegani ci penk bi mel ne mel ne dañu foog moom te la mu loo bi ko sëriñ bi digalee lii nee na kenn xamul nu mu toll te loo xam dalaatul nit loole mu waxoon ni bii di yàlla yi bi la bu kay te sunu borom may ko ko kon kenn ku ne war ngaa jéem a am tawfeex yi bokk ci kon nag jéem leen cee bokk loolu mooy li nga xam ni daanañ ko dénk lu daan jàngale dañu wax nag lu metti la waaye nag na ngeen xam ne da ngeen di tërbiyewu te tërbiye nag moom ci ci moog lu metti am dañ may nangam gi nangam gone yii Serigne tubaa daana wax ni képp koo xamante ni kii yaay bégal gone eh, eh, am na mag moo xam ni loolu sax eh, mag ma ko nettali moo xam ni Serigne bi dafa junj wax joo xamante ni jaarul ca digg waaye dafa mel ni wax jooja euh, la la la la la jubloo wax fekk am na mag mu ma ni sëñ ma laamin ci boppam moo ko wax ni Sëriñ Tuubaa yónni na ko peñ fekk boobu ay gone fi jaar mu woo leen ñu ñëw toog euh, euh, mu yónni ko ab peñ ci biir mu andi peñ ba sëriñ bee wutub kaas di tojal boppam peñ bi di ko toj di ko toj di ko toj ba mu mokk kaas wi it lañ daan toje peñ di ko toj ba mu mokk mu woo gone yi di leen ko jox par par ay doñ di leen ko jox daal di ne daal di ne daal di ne ko man eh, eh, eh, laa mu ne ko Mbàkke mu ne ko inna fil jannati la baaban yuqaalu lahu Rayyaan la tuddee moom buntu ba moom ki nga xam ne moom a doon nettali wax ji Rayyaan daanaa ko gis ci buntu saw moom waaye moom loolu la ma nettali nee na ne loolu la ko sëñ Malaamin nettali ne ko sëñ Tuubaa nee na ko Malaamin mu ne ko mu ne ko inna fil jannati la baaban yuqaalu lahu Rayyaan laa yadxuluhu illaa mufarrixu sibyaan naa la ma ko kooku nettalee ni sëriñ bi nag bi ñu ko wax mu ni sëriñ Tuubaa bëggoon na loolu ku bëggee li gone te daana ko def te daay daana ci digle ay yiw ba tax na gon gone yi ma leen di booleel na ngeen xam ni fexe bañ ñeme leen te du ngeen leen jooyloo fexe ba di leen bégloo ci seenu tërbiya la bokk na ngeen xam ni bokk na ci li leen gën gaaw a yéege kon nag na ngeen fexe ba ñu ñeme leen te buñ leen ragal ndax gone bu fekkente ni fexe nga ba mu ñeme ba mu ragal ba mu ragal la loo def ci looy def ci moom ci seg teew lay doon waaye saa soo ko wan na gannaaw nopp nga jaamara def loo ko loo ko loo def lay da koy bàyyi waaye bu fekkente ni nag fexe nga ba mu ba ba mu bëgg la te rus la nee na boo ko wonee gannaaw it ko doon def la dana ko rus a bàyyi nee na noonu la ñuy yore gone kon ngeen xam ni eh, seenu tarbiya kon ngeen xam ni ki seenu tarbiya eh, bégal gone yi ak jàngal leen bañ leen a dóor moo ci jiitu daa di wax ni eh, eh, eh, la nga xam ne moom la Serigne Touba daan def ci mag ñi te daan leen dajale ñu di ko wër mu di ko ca def loole laa leen yéene te sama borom dimbale na ma ba man naa ko kon nag su ngeen dee topp ci ndigal yi ma leen di digal incha allahu taala la Serigne Touba daan def ci magam dinaa ko def ci yéen lool moom maa ko digg ci ci ci làmmiñam mu mel ne kon bu ñu bëggee daaneel wax ji dañuy wax ne bokk na ci ndénkaan yi nga xam ne moom la ñu daan dénk moom Serigne Saliou bu ma saan dajale donga yi te ci tarbiya léegi tarbiya gi la bokk dañu daan wax ni na ngeen bëgg naa ngeen bàyyi ñett ndax ñett yi ko Serigne Touba daan wax daane wax ni képp ku leen bàyyiwul doo bokk ci góor yàlla ya muy biddanti ak téysante ak werante ñett lañu daan ñett yooyu lañu daan limal biddanti ak téysante ak werante ku leen bawut doo bokk ci góor yàlla yi kon na ngeen fexe ba na ngeen ko ba ba tax na mës nangu sax ñaar ñu jote ñëw daje ci kanamam ku ne di wax musu koo nangu moom li muy li mooy da ngeen di ànd ñëw toog ci kanamam déglu mu digal leen ngeen dem mbaa kenn ki ñëw wax liñ jote dem ki ci des ñëw wax liñ jote dem mu woo leen saa su leen bëggee woo woo leen dajale wax na waaye nee na ñaar ñu jota su leen woo ñetteel leen ku ne di wax ngay àtte loolu mooy téesante te duma ko def ndax Serigne Touba daana wax ni téesante ak biddante ak werante koo bàyyiwul doo bokk ci góor yàlla tey nag ñëpp ci góor yàlla yi leen bëgg a bokk yàlla na ci yàlla boole kon li nga xam ni moom lañ doon jéem di ci nab na bi di ci waxtaan te na mu leen ko waxe woon ceeg njaal bi ne leen du nosu ndax loo dund rek di ko wax la waaye du loo jàng di ko wax waaye dangay ngay wax loo xam ne rek moom nga daan gis ci kile daan yar mu di ko def wala nga daan ko dégg ci moom mu di ko wax lu njëkk la tamhid la waaye lii moom lu ñu dund la loo xamante ne lii noon lañ ko daan dégg ci moom suñ doon continuer di wéy di waxtaan ci waxtaan yi nga xam ne moom la ñu daan waxtaane te mbokk ci tarbiya gi tarbiya nag mooy loo xam ne mooy defar nit nit mënee su koo mënee su koo defar woo ko loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy daaneele ndax mooy natiijab tarbiya mooy résultat tarbiya résultat tarbiya mooy defar nit ki ba nga xam ni kenn duutu ko mën a yàq ndax nit saa soo ko jàngalee képp te yaroo ko da nga yàq ndax xam na xam na anam yi yàq te it day yaree diku te lu mu yàq kenn du ko defar borom xam-xam bu ñu yarut lu mu yàq kenn du ko defar kon boo jàngalee nit ki te yaroo ko da ngaa yàq nit waaye da ngaa yàq lu bari waaye soo jàngalee nit yar ko nag yaay ki defar nit ku mat. koo xamante ni ki moo a defar ñeneen soo xamante ni bii yar nga nit ki te defaroo ko defar nga nit donte kooku du mën a defar lu bari waaye defar nga nit te yàq ko dara kon day mel ne nit ki yar ko te bañ koo jàngal mu gën jàngal ko te bañ koo yar kon euh, yar mooy li am solo nan fexe ba lu ci yar njaboot gi tarbiya leen te yar jaarale leen ci yoon wi nga xam ni moom la Serigne ba bëggoon muy am njàngam akum njàngaleem Serigne Touba dafa am njàngum boppam am njàngaliinu boppam woo xam ni moom la sëriñ bi daan wax nga xam ni moom la ñu bëgg mu jëlee yëf yi day déborder rek waaye euh, dañuy daaneel dafa am njàngaleem boppam ak njàngalinu boppam moo xam ne sëriñ bi daan nañu ko wax sëriñ bi daan nañu wax ni dama bëgg ngeen xam ni yoon wi nga xam ni moom ngeen fi fekk muy yoonu jàngaleem alxuraan mi mooy yoon wi sëriñ Tuubaa daan jàngalee muy warsh moom la sëriñ Tuubaa daan jàngalee moom la daan jànge na ngeen fexe ba ku ko fi andi ku fi andi lu juyoog moom bu mu ko fi jàngalee baax na naam kenn bonalu ko waaye nag dafa di noonu li Serigne Touba li yi baax li ci Serigne Touba tànnoon moo nu gënal te Serigne tan noon mooy njàngum wars moom leen bëgg moom laa bëgg ngeen di ko jàngalee muy li nga xam ni mooy anami jaamu yàlla yi nga xam ne moom la ñuy jaamoo moom la ñuy jaamoo yàlla daanañu wax ni masahib yi bari na turuq yi bari na ara yi wuute yi wuute yi bari na ci waaye na ngeen di xool yoon wi nga xam ne moom la Serigne Touba daan jaar daan ci jaarale wu ñu itam ngeen di ci jaar ndax Serigne Touba kat mas naa wax si baay nee na mas naa wax ne ko ma Lamine mu ne ko Mbàkke mu ne ma saa su ngeen ma séenee ma def lu wuuteeg ngir mi it bu leen ma ci roy ndax man am ngir tënkatuma waaye na ngeen tënku ci ngir mi yéen loolu la daan loolu la Sëriñ Tuubaa daan digle saa su ngeen ma séenee ma def lu juyoog ngir mi it bu leen ma ci roy ndax man am ngir tënkatuma waaye yéen na ngeen tënku ci ngir mi kon ngirum Maalik ci lañu Sëriñ Tuubaa tënkuloo moom la sa moom la ñu Sëriñ Saliou Sëriñ Saliou daan wax mooy tarbiya gi kon ngirum Maalik ci lañu Sëriñ Tuubaa tënkuloo alquran wars moom lañu Sëriñ Tuubaa jàngaloo téere yi nga xam ne moom la mag ñi daan jàng moom lañu Sëriñ baa jàngaloo ku ko jàng ba noppi nag la leen leneen la neex dellu ci waaye nag fexe leen ba bu leen jamono soppi bu leen euh, euh, euh, xew-xew yu bees soppi bu leen um njàng soppi am njàngkat ku mu soppi sa bo sa sa sa sa bopp woyof rek waaye ñi la daq jàng ngi fi te soppi kuuñ loolu lépp ci làmmiñam laa ko daan dégg booba mi ngi eh, findu rek yi nga xam ne mooy yi nga xam ne mooy xew ci jamono mësta dañit ci di ci wax ba bii mu fii bëgg jóge wax na ceeg man ci yi nga xam ni moo xew te xew Touba tàmbalee xew Touba te xam naa ni tàmbale naa xew daaru mi ngi xew feneen du daa leen wax ni du lu ma bonal du lu kenn bonal ndax xëy na sariya la waaye bu fekkente ni yooyu yëpp yi ñu toxal la Serigne Touba tànnoon seetoon ci benn ba tànn ko te nun mooy sunu royuwaay mooy sunu kilifa nun ket fam jaaroon rek fi leen war a jaar saa soo xamante ni wi wàcc nañ yoon wi mu jaaroon nam xam ni non non day mel ni noo ngi bëgg a tënki ku cib tënkam tënki ku cib tënkam nag mooy génn yoonam génn yoonam nag wala iyaasu billah murid bu ne war na koo daw kon murid bi na xoolal yoon wi nga xam ni moom la Serigne Touba jaaroon doomi Serigne Touba yi jaar fi ba jóge fi setti Serigne yi di fi jaar ñi Serigne Touba yaraloon boppam jaar ci ndax damay wax ni murid yoonu murid ñetti référence rek la am amul ñeenteel yoonu murid jëmbi Serigne Touba yi mooy yoonu murid waaye bu nu ko gisatul lim bind mbaa kum jur mbaa kum yar ñetti ñi rek leen war a roy waaye lum mu bind juru ko juru ko yaru ko ak ku ko mën a jur ak nu mën a toll ak loo loo loo foog foog foog ak jege boromam saa soo ko reyee ci biir yoon wi yaa ci erreur yoon wi moom roy li ci kenn ku lu Sëñ Tuubaa bind mbaa kum jur mbaa kum yar ñooñu ñooy référence yoon wi lu ko génn génn na référence yoon wi lu ko génn ko ko roy nekkatoo ci biir yoon wi kon nan fexe ba tënku ci yoon wi Serigne tubaa def na nu gis wax na nu dégg bind na ba fi jur na ay doomam defar leen bañ mel ni boppam nga xam ni lu leen gën a coobaree suñu borom la ndax nit mas na koo laaj ne kon yow nit nga am doo nit dégg naa ci nettali mu ni déedéet ci gàttal mu ne ko sodoom yi nag nit la ñoom duñu nit mu ne ko nit la ñu de waaye def naa ci ñoom lu ma deful ci nit ñi mu mel ne kon na mu bëgg na na na maanaam na mu bëgg ay doomam mel ni mel nañu ni ñamu yaraloon boppam it ñamu yar laa wax ñamu yar ñamu yar mooy ku mel ne maam Thierno Ibrahim nga xam ni bi muy jàpp ci loxoom di ko yilif booba dalagul dalagul baa moo ko jàngal moo ko def moo ko yar ba mu gimmi ba nekk ci lefam ba mu berko ko kooku mooy ki mu yar ñooñu nag ay benn benn lañ ci mag ñi du du ñëpp de ñëpp nag ay royuwaay lañ ay royuwaay lañ ñëpp royuwaay lañ waaye dama ni ku Sëñ Tuubaa ak ku mu yar ak lu mu bind loolu mooy référence yoon wi lu ko génne du royukaay kon yàlla na ñu yàlla dimbale ban tënku ci yoon wi nga xam ci la ñu Sëriñ Tuubaa tënkoon yàlla na ñu yàlla dimbale ba ñu jaar ci yoon wi nga xam ne ci la bëgg ñu jaar ci yàlla na ñu yàlla dimbale ba def ñu ay murid sadiq def na ñu amuk tarbiya def na ñu am gërëm noo ngi baal ak ñëpp noo ngi baalu ak ñëpp noo ngi leen di jéggulu koo xam ni la doon séentu euh, gisoo ko itam nga xam ni min dinaayati qusuril baax rek la ci googu ci googu fànn waaye foofu leen mën a yem te koo xam ne kii la nga la nga dégg neex na la it fa lillahi alhamdu noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jazakallahu xayran sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatul wafa ñoom ñëpp ñu ngi lay maase di la sant di la gërëm te di la wax ni li ñu séentu woon ci jataay bi indil nga ñu ci lu kawe kawe njott li ñu ngi ñaan yàlla fay la ngeen gi fay kon buñ ci jógee rek dañuy daal di jox waa fiq ngir ñu tontu seen laaj fiq yi nga xam ne jot na fee daje kon bu ko defee rek ñu jox waa fiq ngir laaj yi nga xamante ni indi nañ ko fi ñu jot koo tontu kon waa fiq bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokk mi day laaj mu ni damay laaj koo xam ni dafa xëdd ba noppi gént di sëy ba mani yu génn ci moom ndax day fay wala déet أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وقديمه وأمته أجمعين laaj boobu li koy tontu mooy koo xam ne dafa xadd ba noppi génn di sëy ba man yu génn ci moom dara waru ko kon loolu leer la laajum ñaareel bi mel na ni sorewul ak bu njëkk bi mu ni koo xam ni man yu dafa génn ci moom ci waxtu suba kooku ndax dina fay wala déet moom it. Ah, mel ni da cee boole te fekk muy nelaw su fekkee daa fekk muy nelaw fay ko war benn yoon moo xam waxtu bu mën a génn ci moom ci koor su fekkee nag fekk ko ci nelaw moom su génnee ci moom ta muy loo xam ne moo ko sabab moo ko tey. dana war a boole fay ak kafaara laajum ñetteel bi muy laaj ma ni ndax koo xam ne war naa génne azaka waaye waxtu génne azaka jotagul mu gis ku ko yittewoo lool ndax mën na koo jox wala waaw déedéet asaka dee su ko sañ a génne te waxtu wan ko wax ne ko moom la koy génne jotagut lu mu gis ku ko yittewoo gis ko yittewoo faaw xaar ba waxtu wam ko war a génne jot xanaa muy dafa nekk ci barab bu sori boo xam ne yaakaar na ne bu bëggee xaar ba waxtu wan ko war a génne jot mu doo koo génne mën na mu at mi dee mu yéex àgg lool lool soobaa kon mën na koo jiital njëkk waxtu way jot waaye bu dul loolu moom faaw mu xaar ba waxtu mu ko war a génne jot mu ni ñi nga xam ne dañuy tukki dem fu mel ni itali di fa am ay weer te duñu sax ci benn dëkk lu mat ñeenti fan ñooñu ndax dinañ sañ a wàññi julli wala déen waaw ah, bu dee day koo xam ne am na barab bu muy dal bu demee foofee nga xam ne lu mu wareelu wareelu foofa lay ñibbisiwaat kon day xool bu dee fam dal dana fa am ñeenti fan su nekkee fam dal moom day matal julli su génnee dem ci yeneen dëkk nag bépp dëkk boo xam ne du fa am ñeenti fan mu wàññi julli bépp dëkk boo xam ne dana fa am ñeenti fan mu matal julli su dee amut fenn fenn foo xam ne moom la nga xam ne daa dem di wër noonu rek moom itam noonu la barab bu mu dem day xool rek bu dee wër na kon dana fa am ñeenti fan mu matal julee su dee du ko fa am mu wàññi julee ba léegi bu dee koo xam ne day liggéey nga xam ne am na fu mu dal fa lay xëyee di liggéey su dee liggéey ji sori na sori waaye saa yu xëyee dana dem lu mat dox bu wàññi su ñëwee fi mu dal day matal su xëyee dem fa mi liggéey ji wàññi ba ñëwaat laajum ñeenteel bi muy laaj mu ni koo xam ne dañ koo may soxna te fekk soxna sa ëmb waaye moom xamu ca dara gannaaw ba mu xamee ni soxna ci daa ëmb ñu tas sëy ba ndax dana ko mën a takkaat gannaaw boobu wala déet. su fekkee ëmb ba ci moom góor ga la bàyyi ko niki daa doon ëmb boo xam ne ëmb mooy yàlla la te ñoom ñaar ñoo ko kon su boobaa faaw jigéen daan ko njëkk a laablu suñ tasee sëy ba laablu ko ba noppi dana ko mën a takkaat su fekkee ëmb ba bàyyi ko wul ci moom ci keneen la bàyyi ko woon nag kon moo xam ba mi jotee moom yegoon na ne daa ëmb wala yëg ko bu mu ci mën doon dañuy araamante ba faaw faaw su fekkee juttoon a jotee ak moom na nga xam ne ak may doo nga faamoon ba noppi dana dana ko mën a takkaat laablu googu it mën naa yàgg lool ndax faaw danañ xaar ba jigéen ja am doom te su amee doom it dana gisaat ñetti daret te li ci ëpp jamono ji mi nàmpal du gis daret moo tax laaj bu mujj bi muy laaj mu ni ko ñu ameel ay bor mu génne ci azaka fayuñu ko ko ba at ma dellu si ndax da koy génnewaat asaka wala maanaam bor bala ca asaka war faawu day doon bor boo xam ne waxtu wan ko war a fay jot na te ki ko ko ameel am na ko tayit faawu wóor na kon dana ko fay si ku jubla su boobaa kon mën na koo génneel asaka te fayagun ko ko waaye su fekkee du lu mel noonu niki lii mu wax la nga xam ne bor yuñ ko fayagut la te xamul kan koy fay kon day bàyyi rek bépp bor ko fay mu xool bu ca asaka bu matee nisaab mu génne ca asaka bu ko matut du ca génne asaka jërëjëf waa fiq ci laaj yu am solo yooyu ngeen tontu xam naa bu courant bi amoon ba mbokk yi gën koo dégg dana am solo lool wax dëgg yàlla ndax laaj am na solo lool waaye xaj na bu ëllëgee bu courant bi amee ñu gën koo baamu ngir mbokk yi man cee jëriñu bu baax kon dañuy daal di jox sëriñ Abdou Faye sëriñ Abdoul suñu jëwriñ moom itam mu ay jàngat ay taxaw seetlu yum ñu defal ci biir waxtaan wi rek daaray tarbiya ñu soog a ñëw ci laaj yi nga xamante ni moo wàcc ci jataay bi a'uuzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi nuyu sëriñ Mouhamadul Habib sunu gi bu baax te di ko siyaare tey nuyu mboolem mbokk fi teew gannaaw loolu nag man baaxoowuma wax ji su ma sañal rek damay toog di dégloo wante nag nit moom lu mu dund ku ko ca waxloo dara war na caa wax dara lu mu néew néew te man dund naa ak tarbiya am naa ci daaray tarbiya juróom-ñeenti at kon war naa cee xam dara lu mu néew néew wante li ma xam ci ak tarbiya ci baax day mënuma ko wax ci sama lami ndax li ma gëm de man mooy nit ñi buñ xamoon li ci tarbiya moo xam ñi jiite nit ñi ci diine la wala ñi jiite nit ñi ci àdduna duñu nangu kenn nit koo xam ne jaarul ci ak tarbiya ndax ak tarbiya li muy def ci nit jàpp naa ne lenn mënu ko caa def lu dul moom dafa am nag nu mu gëne am noo xam ne soo ca xoolee ñooña dañ ko yàq na mu gëne mooy booy tarbiyewu na nga dungoo dem ca tool yi kenn bañ la caa man saa boo waxtu dem tool jotee na dungoo bokk ci ña na a man ñama ñaman ca tool yi nag nang ca dungoo bokk soo ci jógee nag ba liggéey ba jeex fexeel ba doomi sëriñ bi bu mu la gën a bëgg njàng mi noona day boo ni tarbiyewoo ba génn ca foo jëm fu ne tarbiye ga mën na la faa won gën gëne mbir moo dugg mu ne day nam gëne tarbiya ga man na la ko woon moo xam ci adduna la moo xam ci diine la loolu noonu xam nañ ci daa wax dëgg yàlla ndax jaar nañ ci ak tarbiya daal amul morom man daal jàpp naa ne nit balaa mat tigi tigi tigi day jàng lam war a jàng ba noppi dem tarbiyu tarbiyu tarbiyu eh, dem tarbiyu ji lu muy wuti nag door ko wuti ndax moom du la tënk yi yaar yooyu de boo ci jaaree jóge ca looju wuti lu ne yàlla mën na la ko may ndax sa bee li muy jëkk dindi ji nit mooy la yàlla gën a bañ ci moom mooy ak rëy rëy la tarbiya di jëkkee dindi ci nit man ci dëkk bii laa juddoo wante teen seetarne bii daanaa ci root di yóbbu ca te ca na ba ci biir ka di ci sotti ànd caag cawarte lool and caag mbégte lool di romb samay morom yoo xam ne maak ñoom noo juddoondoo fii ci dëkk bi yaroondoo ñu ne ci leneen waaye loola day man ba ma ci jógee ñëw ma leen kon nag li may dénk mooy li may dénk euh, yéen ñi di ndaw na ngeen tarbiyewu ji te boole ko jàng seen diine boole ko jàng sax leneen lu ngeen bëgg a lu ne ndax man mi de alhamdulilah maa ngi sant yàlla baax tarbiyewu naa juróom-ñeenteel te fi mu ne su ma dëkkoon demoon ci dëkk bu ñuy waxee français du ma du ma tumuranke incha allah su ma demoon ci dëkk boo xam ne anglais lañ fay lakk du ma tumuranke kon nag tarbiya amul morom ci nit nañ ko fonkaat bu baax te jàppaat ko bu baax a baax ñi jiite nit ñi sax ci diine ñoo leen ci war a gën a moo xam sax koo jur la wax wala ko yilife neneen la ak nu mën di demee rek soo xamee la war xam lu ba noppi na tarbiya ji lu mu néew néew door a dem wuti lu muy wuti lu ne ah dama koy gàttal nag li ma ko waxee rek li ma xam daal ci baax ci bi te ci tarbiya mënuma koo tudd ci sama lam waaye daal li ma mën a wax daal mooy amul waruñ ci nit daal wasalaamaaleykum wa rahmatullah